بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين mbokk yi noo ngi dellu si si jotaay yi ñu amoon ci téere bi di tambihaat ala ahkaamin taxtassu bil mu'minaat di ay atte yoo xam ne jigéeni jullit yi ñoo ko jagoo bu acheikhu Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan xafidahu llahu taala dajale ci buntu bi ñu taxawoon mu tuddee ne ay atte la yu aju ci colkay jigéenu jullit ak muuraayam ñu waxoon ne dako ko xaaj ñaari xaaj xaaj bu jëkk bi te moom lañu jëloon bi weesu muy charte yi nga xam ne moom moo war a daje ci colkay jigéen ak muuraayam buy génn këram wala sax mu nekk ci kër goo xam ne ay maxramam rekk newuñu fa ndax charte yi ñu waxoon ne moom moo war a daje mooy mu muur aw yaramam ba kudul maxaramam du gis ci moom li ko yàlla subhanahu tere mu génne ko ñu waxoon ne charte yooyu juróom ñett la ñu taxawoon ci benn bu ci nekk ci ak tegtalam ci téere borom bi tabaraka wa taala mbaa ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa ci ñaareelu xaaj bi mu jagleel ko lii muuraay maanaam muuraayu jigéen ana lan mooy wàccuwaayam ci diine ana lan la ci yàlla subhanahu wa wax ana lan mooy àtteem kon muy bind bu spécial ci loola maanaam gannaaw charte charte yooyu daje gi mu war a daje ci colkay jigéen ak muuraayam loola lan mooy atteem ci diine mu wax ne kon alxijaabu maanaahu an tastura almaratu badanaha an irrijal alladina laysu min maxaarimiha li ñu jublu ci xijaab te muy muuraay mooy ne ndaw si muur aw yaramam ci góor ñi nga xam ne duñu ay maxramam waxoon nañ ci jotaay bi weesu ñan ñooy maxram kadalik ci aaya bi ci suratu nuur borom bi tabaraka wa lim na ñi nga xam ne ñoom la jigéen dagan ci moom ñuy gis ci moom lenn ci taaram lenn ci taaram te mooy fi borom bi tabaraka wa taala wala yubdiina ziinatahunna illa ma dahara minha walyadribna bixumurihinna ala juyubihin wala yubdiina ziinatahunna illa li bucuulatihinna foofa la tàmbale aw aabaa'ihinna aw aabaa'i bucuulatihinna aw abnaa'ihinna aw abnaa'i bucuulatihinna aw ixwaanihinna aw bani ixwaanihinna aw bani axawaatihinna balaa ja jeex borom bi tabaraka wa taala wax ci aaya bi wala yubdiina zinatahunna ñoom jigéen ñi bu ñuy génn seen taar bu ñu feeñal seen taar wala yubdiina zinatahunna bu ñu feeñal seen taar illa ma dahara minha lu dul loo xam ne nii feeñ na te seen tayeef yàlla subhanahu wa taala teg ci ne wal yadribna bi xumurihinna na juyubihinna nañu jël li nga xam ne mooy ximaar alxumur mbooloom ximaar la alximaar mooy benn bi mooy muuraay muuraay gi jigéen di teg ci boppam mu wàcc loolu mooy ximaar ci làmmiñu arab mu ne nañ ko teg seen kaw muur li nga xam ne mooy juyubihinna juyub mooy ne booy sol yére sa bopp bi dafa am fu muy jaar kon bu fekkee ne eh, sa bopp bi am na fu mu jaar muy mbubb ma nga sol kadalika sa loxo yi am fu muy génnee loola bopp bi moom ndaw si bu muure bopp bi muuraa bi dafay wàcc muur li nga xam ne mooy eh, loola di feeñ ci loosa ak fa boppam bi jaar génn loolu mooy juyub da koy muur borom bi tabaraka wa taala waxaat ne bamtuwaat la mu waxoon ci ne wala yubdiina zinatahunna bu ñu feeñal seen taar illa li buulatihinna lu dul ci seen kanamu jëkkër yi seen kanamu jëkkër yi aw aabaihinna wala seen baayi aw aabai buulatihinna wala seen baayi jëkkër seen baayi jëkkër aw abnaihinna wala seen doom moom ndaw si doomam ju góor si kanamam am na am na droit bañ a muuru si kanamu doomam aw abnai buulatihinna wala seeni doomi jëkkër tuddee doomu jiit la maanaam yow juróo waaye sa jëkkër mooy baayam xale bi ne si kër gi yow ndaw si juróo naam waaye sa jëkkër sa boroom kër mooy baayam aw ixwaanihinna wala seeni frère moom ndaw si frère am aw bani na wala seeni doomi frère sa doomu frère aw bani axawaatihinna wala say doomi sœur ñii am nga droit ya ndaw si bañ a muuru seen kanam waaye comme ni ñu ko waxe woon ci bind bi weesu ñi ñu tudde almaxaarim eh, te maxram mooy képp nga xam ne nii ab sëy daganul seen diggante yow ndaw si sa diggante ak moom ab sëy daganul si dafa xaram foog sa <clears throat> sa <clears throat> buñ ne ndaw si am na droit bañ a muuru seen kanam mooy ne comme ni koy Cheikh Saalix waxe woon ci li weesu wala takshifu li maxaarimiha illa ma jarat al bi kashfihi min wajhiha wa kaffayha wa qadamayha tekkiwul ne dafay sàggan eh, di bàyyi aw yaramam si biti si ñooñu déedéet waaye li nga xam ne moom lañu aada woon ne bu nekkee si biir kër gi ci bañam a muur xar kanamam nee na wala ay loxoom wala ay tànkam mën na kaa bañ muur seen kanam ñii nii baayam frère am ah, doomi frère doomi sœur ñii nga xam ne aaya bi lim na leen ñii nga xam ne aaya bi lim na leen kon laaya ji liñ si jëlee mooy ñu dul ñii farata la si ndaw si wareef la mu muur mboolem aw yaramam seen kanam ci li yàlla subhanahu wa taala wax ne wala yubdiina zinatahunna bu ñu feeñal seen taar bu ñu feeñal seen taar bi ci beneen aaya bi borom bi tabaraka wa taala wax ni mu ne wa qaala taala wa ida sa'altumuhunna mataan fas'aluhunna min wara'i hijab doon wax ak wax ak soxna yi bi sallallahu alayhi wa sallam borom bi tabaraka wa ne bu ngeen demetee sax ba di leen laaj am lu ngeen di laaj ngir ñu jox leen ko ci ay eh, ndab wala yu mel noonu lu ngeen soxla si ñoom di leen ko laaj na nekk ci gannaaw xijaab gannaaw kiiraay na nekk ci gannaaw xijaab bu leen jàkkaarloo ñoom ba di gis ci ñoom loo xam ne waroo leen ko gis na nekk ci gannaaw xijaab mu ne wal muraadu bil xijaab liñ jublu ci xijaab fii ci aaya bi ma yasturu l marata min jidaarin aw baabin aw libaas mooy lépp loo xam ne day dox sa digganteeg ndaw si moo xam bunt la wala mur la wala euh, mbalaan la kiiraay bu dox sa digganteeg moom daal lañ ci jublu kiiraay gu dox sa digganteeg moom yow mi nga xam ne doo maxramam te aaya bi yamul si soxnaay yenente bi saa sallam rek comme ni muy ñëwee incha allah si kanam mu ne wa lafdul aaya wa in kaana waaridan fi azwaaji nnabiyi sallallahu alayhi wa sallam fa inna xukmahu aamun li jamici almuminat mu ne aaya bi doonte ne ci soxnaay yenente bi saa sallam la wàcc waaye ab àtteem dafay ëmb mboolem jigéen ñi gëm yàlla ndax lan moo ko waral yilla jee ko waral yilla ji aaya ji indi si eh, jeexantal aaya bi si biir aaya bi dafa wax ne dalikum atharu li qulubikum wa qulubihinna wata cheikh saalex ne li annahu allala dalika bi qawlihi daalikum atharu li qulubikum wa qulubihinna maanaam muuraay googa ndaw si di muuroo ak kiiraay googa di dox sa digganteeg moom moo gën a laab moo tax seen xol di gën a laab moo xam yéen la wala ñoom moo gën a laabal xolam moom ndaw ndaw si waaye yow it loola loola gën laabal sa xol mucc si mucc ci seytaane kon yille ji yamul rek ci ay soxna yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñépp la concerné kenn ku nekk moo xam góor nga wala jigéen nga nga gëm yàlla subhanahu wa taala li gën a laabal sa xol mooy jigéen joo xam ne du sa maxaram yow doo maxaramam jigéen joo xam ne yow doo maxaramam xijaab dox sa digganteeg moom xijaab dox sa digganteeg moom yàlla nee na dalika athar loolu moo gën a laab li qulubikum seen xol yi moo gën a laabal seen xol wa qulubihinna moo gën a laabal ñoomit it jigéen ñi seen xol boo mucc ci li nga xam ne mooy pexey pexey seytaan loolu sax su ne radiallahu taala anha umul daan wax ne li gën ci jigéen mooy muy bañ a gis góor ñi góor ñi bañ koo gis li gën ci jigéen mooy muy bañ a gis góor ñi góor ñi bañ koo gis loola aaya ji weesu kon wala ñaari aaya yi aaya bi nekk sortu nuur ak bi ñu jàng léegi sortu al ahzaab ci adillati xijaab la bokk maanaam ci tegtal yiy waral ne jigéen dafa war a muur aw yaramam ci kanamu góor goo xam ne du maxramam ñetteel bi mu ne wa qaala taala ya ayuha annabiyu qul li azwajika wa banatika wa nisaai almuminin yudniina alayhinna min jalabibihin laay ji junjoon nañ ko ci bind bi weesu képp ko naan ni ci waa kër yenente bi la wàcc wala jigéeni yenente bi su ñoom ñoo war a muuru aay bi dafa ñëw leer naññ moom borom bi tabaraka wa taala wax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaa ayyuha nabiyu eey yow yenente li azwaajika neel say soxna wax leen wa banaatika say doom yi jigéen yamul foofu de mu ne wa nisaa'il mu'miniin ak mbooleem jigéeni jullit ñi mbooleem jigéeni jullit ñi ñi gëm yàlla wax leen ne yudniina alayhinna min jalaabibihinna nañu wàcce seen kaw lii di seen jilbaab ya jalaabib jamu jilbaab benn bi mooy jilbaab yu bari mooy jalaabib na ndaw si wàcce si kawam seen jilbaab ya te mooy seen muuraay ya te waxoon nañ ci jotaay bi lan mooy jilbaab te mooy lay tàmbalee sa bopp ba wàcc muur mbooleem aw yaramam ba si ay tànkam moo tax mu indi fii waxi cheikh lislaam ibnu taymiyata rahimahullahu taala ci firi lan mooy aljilbaab mu ne waljilbaabu huwa almalaatu wa huwa alladi yusammihi ibnu mas'udin wa gayruhu alrida wa tusammihi alcaama alizaar wa huwa alizaaru alkabiir alladi yugatti ra'saha wa saa'ira badaniha wa qad xakaa abu cubayda wa gayruhu annaha tudniihi min fawqi ra'siha fala tadharu illa caynaha wa min jinsihi alniqaab intaha kalaamuhu rahimahullah lii di waxi cheikh alislaam ibnu taymiyata rahimahullahu taala ci firi Euh, lan mooy jilbaab bi ñëw ci aaya bi mu ne wal li ñu jublu ci jilbaab moom la ñuy wax ba léegi malaa mbalaan la moo xam ne mu ne abdullah ibnu mas'ud daan na ko firee rida mbalaan la muuraay la mu ne ñu bari nag isaar lañ koy tuddee te mooy nee na mbalaan mu yaatu lay nekk mu rëy moo xam moo xam ne ndaw si da koy muuree boppam mu wàcc saaira badaniha wàcc ci mbooleem aw yaramam ci bopp ba lay tàmbale wàcc muur mbooleem aw yaramam mu ne moo taxoon imam bu mag bu ñaan abu ubayda di maamar ibn al muthanna te moom imam la sax ci wàllu luga ci wàllu làmmiñu arab bi mu waxee jilbaab nee na Eh, moom ndaw si da koy wàccee mu tàmbalee sa bopp ba wàcc si mbooleem aw yaramam ba dara du feeñ ci aw yaramam lu dul gëtëm maanaam ngir mu gis eh, fi muy jaar ak li muy def lu dul gëtëm mu ne lii ñuy tuddee ak niqaab ci la bopp niqaab te mooy loola ndaw si di takk ci kanamam ba muur kanamam ay gëtëm kese di feeñ lañ tuddee niqaab kon loolu mooy aljilbaab loolu mooy aljilbaab lii kon ay tegtal la ci téere borom bi tabaraka wa taala wax nañ la aayatu nuur aay bi ne ñëw suratu nuur ak ay ya ñëw si suratul ahzab aaya yi ñëw si suratul ahzab moo xam wa ida saaltumuhunna la wala yaa ayuha nnabi qul li azwajika muy ñetti barab ci téere borom bi tabaraka wa taala dafay dellu ca lañu waxoon bi passé ndaw si wala mbooleem jullit ñi dañoo war a xam ne lii di ni ay aaya wàccee ci téere borom bi tabaraka wa di digle julli di digle koor di digle azaka di digle aj noon la ay aaya wàccee ci téere borom bi tabaraka wa di digal jigéenu jullit ñi fii nga dégg mu ne wa nisaa'il mu'minaat jigéen ñi gëm yàlla mu digal leen nañu muur seen aw yaram kon nekkul loo xam ne comme ñu ko ñu bari e, jàppee la ak càggante gu gu rëy rëy rëy rëy nekk ci si e, jigéen ñi rawatina sunu sunu réew ñu naan quatre-vingt-quinze pour cent ay jullit lañ wala lu ko ëpp waaye boo génnee ci mbeddi jullit ñi boo génnee ci mbeddi jullit ñi gis seen jigéen ña danga laajaat sa bopp ndax réew mi la lañu ñu ne quatre-vingt-quinze pour cent ay jullit wala de nga xam naa boo taseeg jigéen bu la waxul turam mën ngaa sikk sàkkata ndax jullit la wala du jullit ci colinam lii kon ay aaya la ñëw ci téere borom bi tabaraka wa ñu dem ci sunna mu ne wa min adillati sunna nabawiya ci sunna yenente bi sallallahu alihi wa sallam ci yu bari yoo xam ne dafay waral li xam ne moom mooy muuraayu jigéen jigéen dafa war muur mbooleem aw yaramam cheikh Salih xafidahu llahu taala wax fii mu ne ala wujubi tagtiyati almarati wajhaha min gayri maxaarimiha ba sax mu muur li nga xam ne moom mooy kanamam ci ñi nga xam ne duñu ay ay maxramam bokk na ci xadis yooyu nee na xadisu Aisha umm almuminin radi allahu taala anha qaalat kaana arrukbaanu yamurruuna bina wa naxnu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam muhrimaat fa idaa xaaduu bina sadalat ixdaana jilbaabaha min ra'siha ala wajhiha fa idaa jaawazanaa kashafnaahu lii sunu yaay Aïcha radiyallahu taala anha moo ko nettali xadis boo xam ne ñu ngi ci al imaam Ahmad Abu Daawud solo ko Ibnu Maaja xadis bu wér mu ne si aj gi bi bi ñu ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci ajam nga nga xam ne mooy xijjatul wadaa moom suñu Aïcha radiyallahu taala anha nee na bu ñu wàccaan fenn bu ñu wàccaan fenn nga aj dafay bari nit nit ñi di dama dama ñëw mu ne aw nit bu ñu rombaat fekk ñu ñu ngi toog ñu jigéen ñi ay nit bu ñu rombee dañuy wàcce li nga xam ne mooy sunu jilbaab si sunu xarkanam dañ koy wàcce sunu xar ngir ñoom ñu bañ ñoo gis donte ne ñun ay muhrimaat lañ maanaam xam nga jigéen bu armalee jigéen bu armalee si aj wala umra dañ koy tere li nga xam ne mooy an niqaab mooy li ñu waxoon sànq mooy loo lool nga xam da koy natt si kanamam mu yem si mu takk ko takk ko si kanamam ba kanam gi du feeñ ay gëtam rek ñooy feeñ wala sax gët yi bañ a feeñ si gàttal da koy takk si si kanam loolu niqaab lañ koy tudde loolu dañ koo tere jigéen bu nekkee ci armal buy aj wala buy umra waaye mu wàcce ambalaan saa mu takk kanam gi muuraayam mu wàcce ko si xar kanamam kenn terewu ko ko ñoom jigéen ñi ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wasallam suñu yaay ji di Aïcha noona lañ daan def dañ daan wàcce seen muuraay seen xarkanam ba góor ñi duñ leen gis mu ne bu ñu rombee bu ñu jàllee ñu dog ko yëkkatiwaat maanaam buñ nekkee ak yenente bi sallallahu alayhi wala ñoom ñu nekk seen biir am nañ droit ah, yëkkati seen muuraay waaye comme dañoo nekk foo xam ne nit ñi dañuy romb di dama ko ñëw mu ne bu ñu gisee aw nit bëgg bëgg a romb dañuy wàcce seen muraay ya seen seen xar kanam ya te ñi ñooy ndey ñi gëm yàlla ummahatul muminin ummahatu almuminin الشيخ صالح ne wa adillatu wujubu satr almarati wajha almar'a an gayri maharimiha min alkitabi wa sunna kathira li koy tegtale nag ci sunna dafa bari lool tegtal yi ñëw ci sunna di wane ne ndaw si dafa war a muur xar kanamam nee na bari na lool moom ci ak tënk dalay delloo ci ay téere yoo xam ne boo fa demee di nga fa am lu la doy sëkk mu lim ci téere yooyee risalatul xijaab wal libaas bi cheikh al islam bi ñu limoon sànq ibnu am na ab risala bu mu bind si loolu mi ngi ko tuddee ñu ngi ko tuddee risalatul xijaabi wal libaasi fi salaat mu lim fi kadalika risalatul xijaab li cheikh Abdul Aziz ibn Abdillah Baaz di bu mag nekkoon mufti foofee ca Makka am na téere bu mu bind ñu ngi ko tuddee risalatu alxijaab risalatu alxijaab bataaxal la buy wax ci muuraay ak beneen bu mu tudd fii mu ne wa risalatu saarim alsaarimu almashhur ala almaftunina bissufur alsaarimu almashhur ala almaftunina bissufur beneen téere boo xam ne noonu la tudd ki ko bind mooy alcheikhu xamuud ibni abdillah attuwayjiri rahimahu llahu taala ak beneen téere bu tudd kadalika risalatu alxijaab li sheikh muhammad ibn salih al uthaymin al sheikh muhammad ibn salih al uthaymin ñi ñëpp gaañu nañ am na risaala ci alxijaab raximahu llahu taala mu ne qad tadammanat hadihi alrasail ma yakfi téere yi boo ci delloo di nga am sëkk lu la doy di nga am sëkk lu la doy ci tegtal yi ñëw ci war gi nga xam ne nii alxijaabu wal jilbaabu war na ki nga xam ne moom mooy ndaw si mu daldi wëlbati ko ci jigéen ñi moom alcheikhu saaleh ibn fawzan xafidahu llahu taala mu ne waclamii ayatuha aluxt almuslima an alladina abaaxu laka kashfa alwajhi min alculama maca kawni qawlihim marjuxan qayyaduuhu bil amni min al fitna mu ne yow ndaw si na nga xam ni ñi nga xam ne si boroom xam-xam yi ñooy daganal ne dagan na si yow sa xar kanam nga feeñal ko ak say cati loxo am na si boroom xam-xam yi ñu koy daganal ñu ne liñ jublu si muuraay mooy di commencé ci bopp ba ba si mbooleem aw yaramam ba mu des xar kanam gi ak cati loxoom yi ñenn ñi nañ ci tegtaloo aay bu ñu waxoon sànq illa ma zahara minha ñu firee ko noonu ma zahara minha ñu ne lu dul la sa feeñ la say feeñ ñu ne mooy xar kanam nga ak cati loxoom nee na ñooñu même boroom xam-xam yi nga xam ne dañuy daganal jigéen bi feeñal xar kanamam ak cati loxoom dañ koo tënk ci mu mucc ci fitna dañ koo tënk du wax joo xam dañ koo boyal comme ñu bari ñuy wax ci loolu xam dañ koy boyal nii rek duñu wax duñu wax lépp borom xam yooyu dañ koo tënk ne na fekk ne mucc na ci fitna fitna moom fu mu amee bu boobaa dootul dagan mu ne wal fitnatu gayru mamuuna xusuusan fi hada zaman te fitna soo suñu wax nit mënu koo garanti rawatina si jamono ji il mënta garanti ndaw si eh, bàyyi gi muy bàyyi xar kanamam si fitna juddoo si rawatina sunu jamono jii alladi qalla fihi alwaasiu diiniy jamono jii nga xam ne nit ñi la leen daan la leen daan eh, tere muy diine bareetul ci nit ñi ragal yàlla bareetul ci nit ñi fi rijaali wa nisaa ci góor ñi jigéen wa qalla alxayaa jamono joo xam ne kersa bareetul nit ñi amatuñu kersa wa kathura fihi duaatu lfitna jamono joo xam ne woo wootekat yi ñi woote di jëmale ci fitna dafa bari léegi wa tafannanat nnisaau bi wadci anwaaci zinati ala wujuhihinna mimma yadcu lilfitna mu ne jigéen ñi eh, gën a bari léegi nga xam ne seen nee seen xar kanam yi dañ ciy def ay mbir yoo xam ne ci taar lay bokk luy woote ci fitna loolu bu xasee ba am wuute amatul ci borom xam ne dafa xaraam ndaw si nga xam ne dafay bàyyi xar kanamam muy génn hmm, jàpp di jàpp ne am na ci borom xam ñu daganal lool borom xam waxuñu lool rawatina bu fekkee ne dafay jël kanamam nga def si ay mbir ci taar ba noppi di génn si biti naan waa am na boroxam yu ko daganal déedéet boroxam yëpp dëppoo nañ ne loolu moom bu amee maanaam ndax yàlla taar boobu la la wax nga nëbb ko wala yubdiina zinatahunna illa li buulatihinna la ñu waxoon nga jël taar def ko si saw si euh, sa xar kanam wala sa cati loxo yooyu ñu ne la da euh, ne am nañu ko maye nga koy fuddan wala yu mel noona wala nga sol si ay takkaay ne am na borom xam yu ko may déedéet borom xam wax ñu lool yow da ngay waxal borom xam-xam yi lu ñu waxul yenn saa yi nga teg ko si sa bànneexu bakkan nga teg ko si sa bànneexu bakkan kon ñoom ñëpp dëppoo nañ ne sa kanam googu ngay bàyyi si ak sa cati loxo yi bu si taar amee wala fitna am daganatul nga koy nga koy bàyyi si biti te nee na fitna soosu nag nekk na loo xam ne mënu koo garanti kon faxdari nee na na nga wat na nga moytu min dalika ayatuha al uxtu al muslima yow mbokkum jullit mi na nga watt loolu na nga ko moytu walzami alxijaaba alwaaqi min alfitna te nga tënku ci li nga xam ne mooy muuraay bi lay yàlla subhanahu wa taala sant bi lay musal si fitna bi idnillah mu ne wala axada min min ulamaai almuslimin almuctabarina qadiman wa xadiisan yubixu li haulaai almaftunin aw almaftunat maa waqaana fii amul kenn nee na si borom xam-xam yi ñi jiitu ak ñu mujj kuy daganal loolu ngay wax noonu kuy daganal nga bàyyi sa xar kanam si biti te fitna am wala ngay bàyyi sa xar kanam ak say cati loxo si biti boole eh, ay taar yoo si def loo xam ne taar la di ko génne si biti amul kenn ku ko daganal neen gannaaw gi ci ak tënk waxtu dañ ko may ak noonu cheikh bi indi na fi leneen loo xam ne eh, ñenn ñi ci jigéen ñi nee na ci wàllu muuraay eh, dañ koy def te def gañ koy def du ngëm yàlla bu nekk seen biir moo ko waral waaye dañ koy def nii rek ndax dañoo nekk foo xam ne loola lañ koy def ba buñ jógee foofu duñ ko def wala buñ duggee avion dindi seen muuraay yooyu yooyu yëpp loo xam ne wattuloo na ko jigéen ñi eh, waaye dañuy jeexalee lam wax fi lu am solo ne danga war a xam ne yow ndaw si lii di muuraay dafa ñëw ngir ngir sàmm la muuraay du diisal la du teeŋal comme ni ko ñenn ñi tey di di di wootoo ci noonu lislaam yi naan l'islam da laa tëj l'islam da laa eh, da laa sa liberté da laa sa sa dundu ila axiri muuraay gi mooy li lay sàmm yàlla subhanahu wa taala moo ëpp yërmande si yow yenente bi sallallahu alayhi wa sallam amul kenn ku ko ëpp yërmande si te moom moo sant lii moola la digal lii borom bi tabaraka wa taala moo sant lii moo ko digal yenent bi wa sallam ay jigéenam jigéeni saxaaba loola lañ daan dund kon du diisal wala teengal waaye sàmmala la ci neena min annadaraati almasmuuma alsaadira min marda alquluub wa kilaab albashar fi gëti gët yi poson yi maanaam am na si góor ñi ñoo xam ne maanaam seen gët ay poson la ñoom du maanaam kadalika ñi tuddee till till nit ñi ci nit ñi si góor ñi am ñoo xam ne ay till lañ xam nga till ay kilaabul bashar dañuy génn saa su ngir fàdd wut ku ñu fàdd yow nag boo ko mayee ni nga leen koy mayee ndaw si mooy génn gi ngay génn exposé sa bopp boo exposé sa bopp ci mbedd bi nga gis till bu la fàdd mais bis boo defee li la yàlla subhanahu wa taala digal till yi dañ lay daw loola yaakaar jamono ji sax bari xam nañ ko jigéen ñi nga xam ne dañuy def li yàlla subhanahu wa taala digal euh, bu ñu génnee respect bi nit ñi di am si ñoom waaye jigéen joo xam ne dafa bàyyi li ko yàlla subhanahu wa taala digal bàyyi aw yaramam si biti bu génnee fii nit ñi di ko piis kon loolu moom mooy li nga xam ne moom moo gën ci yow te sa diine moom moo xam li gën ci yow sa boroom subhanahu wa moom moo xam li gën ci yow fii si àddina waaye ëllëg àllaaxira eh, dund gi ngay dund fi dund gu gàtt gi bum la jaral dara waaye lu noon yi wax wax wax ak lu wax wax wax bum la bàyyi lool yi nga xam ne mooy li la yàlla subhanahu wa taala digal mu tëjee aaya ba borom bi tabaraka wa taala wax ni wa yuridu alladina yattabicuuna alshahawaati an tamilu maylan laa ji jiitu borom bi tabaraka wa taala dafa wax ne li mu bëgg ci yéen yàlla dafa am yërmande ci yéen yéen mbindeef yàlla da leen a yërëm ñi nga xam ne ñooy topp seen bànneex bànneex seen bànneex la ñuy topp li ñu bëgg ci yéen mooy ngeen jeng jengu gu rëy ba ñoom ñu am lu ñu bëgg góor gi nga xam ne ak góor ñi nga xam ne ak ñi weddi yàlla ak même ci biir jullit ñi naafiq yeeg ñi nga xam ne bëgguñu dara lu baax lu bon lañu bëgg lu bon lañu bëgg li ñuy bëgg mooy yow nga bàyyi li la yàlla digal ndax boo defee li la yàlla digal loolu ñoom arrangé wu leen kon eh, li leen arrangé mooy nga bàyyi li la yàlla digal yow Euh, li nga xam ne moo lay sàmm sàmm sa diine sàmm sa ngor nga bàyyi ko ngir nga bokk si ñoom euh, ñañuy ñañuy fàdd waliyadu billah allahu taala alam wa sallallahu wa sallam muhammad wa ala alihi wa